fa yaqulu al-imaamu al-haafidu abu zakariyaa yahyaa ibnu sharafin an-nawawiyu ad-dimashqiyu ash-shaafi'iyu rahimahullah fi kitaabihi riyaadu as-saalihiin min kalaami sayyidi al-mursaliin alayhi wa alayhim afdalu as-salaati wa as-salaam fi lbaabi alsalisi wal arba'iin ba'dal mi'atayn wa anhu radiya allahu ta'ala anhu anna rasula allahi sallallahu alayhi wa sallam qaala ma min ahadin yusallimu alayya illa radda allahu alayya ruuhi hatta arudda alayhi assalam rawaahu abu daawud rahimahullahu bi isnaadin saxiix kon al imaam al xaafidu nawawi rahimahullah mu dikk ak ñun ci suñu xadis bi mu ne eh, balaa loolu xadis bi ñu mujj woon a gis ci suñu jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna ci suñu chapitre bii nga xam ne di wax. suñu téere bii di wax euh, li nga xam ne mooy ci salaatu ala nabi chapitre bii di wax alayhi salatu wassalaam ngëneel bi nga xam ne moo nekk ci as-salaatu euh, ala rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam xadis biñ mujj woon gis mu doon xadis mille quatre cent un mu ne woon wa anhu radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa tajcaluu qabrii ciida wa salluu calay fa inna salaatakum tablugunii haysu kuntum walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a continuer al imaam indi hadis 1402 rahimahullah mu ne wa anhu mu ngi jël ci xadis bi nga xam ne saxaaba bi mu jële woon xadis bi ñu génn muy saydina mawlana abu hurayra alxafidu dawsiyu eh, rahimahullah wa radiya anhu anna rasulallah gëna dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama nee na qaala nee na ma min ahadin amul kenn kenn yu yusallimu alayya ku may nuyu illaa lu dul ne raddal julli ci man illaa lu dul raddallahu ko ne borom bi tabaaraka wa taala ma delloo alayya ci man ruux yi sama ruux xatta ba ni nga xam ne arudda alayhi salaam laa koy delloowee nuyu bi ma nuyu mu ne rawaahu solo na xadis bi Abu Dawud al Abu Isa no euh, Abu Dawud Sulaymaan ibn al Ash'ath as-Sijistaani bi isnaadin ci càll la boo xam ne saxiix bu wér xadis bi kon laaj bu njëkk mooy est-ce dong ko solo ñu la mooy comme xadis bi ñu génnoon euh, sëriñam al imaam Ahmadu ibnu Muhammad jiitu woon na ko ci te euh, imaam Abu Daawuda fi mu indi rahimahullah xadis biñ gisoon bii weesu bii la njëkk a teg bii la njëkkoon a indi door ko cee teg mooy nii ko imaam An-Nawawi defee moom contraire bi la def bii la njëkkoon a indi ci baabu ziyaaratil qubuur kitaabul manasik baabu ziyaaratil qubuur hadis bii la ci njëkk a teg après mu teg ci hadis bi nga xam ne moom lañ gisoon euh, bii weesu walillahi alhamdu wal minna kon al imaamu abu daawud rahimahullah mu ne haddasanaa muhammad ibn awf mu ne nettal nañu suñu sëriñ di muhammad ibn awf di muhammad ibn awf ibn sufyaan at-taa'i abu ja'far ñi ne abu abdillah al-himsi wa at-taa'i rahimahullah génnaat na la 272 rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana al-Muqri mu ne ki ñu nettale mooy al-Muqri Muhammad ibn Awf rahimahullah euh, pardon imaam al-Hafiz nee na siqatun hafiz voilà kii ku dëgër la ku dëgër la ku mënoon a takk la hafizu al-hadith la qaala kon mu ne moom Muhammad ibn Awf qaala mu ne haddathana al-Muqri mu ne ki ñu nettale mooy al-Muqri di Abdallah ibn Yazid mooy Abu Abdirrahman al-Muqri di Abdallah ibn Yazid ibn Abdirrahman al-Qurashi al-Adawi al-Makki Abu Abdirrahman nekkoon ku siiw mu nekk thiqatun fadil nga xam ne jàngalekatu alquraan la jàngale na alquraan lu ëpp soixante-dix ans euh, bokk ci ñi nga xam ne mooy sëriñu imaamul Buxaari yi yi nga xamante ni ñi ci gën a mag ndax moom euh, mu ngi génn àddina deux cent treize imaamul Buxaari rahimahullah cent quatre-vingt-quatorze la gane àddina voilà mooy euh, sëriñ bi bokk na ci sëriñam yu nga xam ne ñoom la njëkk a jële rahimahullah di Abu Abdurrahman al-Muqri rahimahullahu ta'ala mu ne haddathana Haywa mu ne nettal nañu Haywa di Haywa ibn Shurayh ibn Safwan ibn Malik at-Tujibi al-Kindi Abu Zur'a ñi na Abu Yazid at-Tujibi al-Kindi rahimahullah az-Zahid génn na àddina la 158 imaamul haafiz ne na thiqatun sabtun faqihun zahid ke moom taxul eh, ñuy wax voilà mooy eh, al-Muqri moom saxul ñuy wax voilà moom <laughs> voilà borom ku dëgër la voilà rahimahullah taala rahmatan wa ak Haywa tamit an Abi Saxr Humayd ibn Ziyad mu jëlee ku ñu naan Abu Saxr moom Haywa di Humayd ibn Ziyad ibn Abil Muxaariq al-Madani al-Baghdadi Abu Saxr ñu ne Abu Subh rahimahullahu taala moom nag muy génn àddina la 189 moom nag saduqun la Imaam al-Haafiz wax ku dëggu la waaye yëhim day def def rahimahullahu taala moom mu ne. Saxr ibn Humayd rahimahullah an Yazid ibn Abdillah ibn Qusayt mu jële ci Yazid ibn Abdillah di Yazid ibn Abdillah ibn Qusayt ibn Usama ibn Umayr al-Laythi Abu Abdillah al-Madani al-A'raj rahimahullahu ta'ala génn àddina la 122 moom fiqa la rahmatullahi ala al-jami' an Abi Hurayrata moo jële ci mawlana Abu Hurayra rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan hafiz ad-Dawsi rahmatullahi alayhi bokk ki ëpp li nga xam ne lu mu nettali hadis ci sahaaba yonent bi alayhi salatu wassalam ram sayyidina Abu Hurayra mu ne anna rasulallah tene dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama qaala neena ma min ahadin yusallimu alayya illa radda allahu alayya ruuhi hatta arudda alayhi assalam kon hadis bi nii la ko al imamu Abu Dawud as-Sijiziyu di as-Sijistaniyu rahmatullahi alayhi daal di indee léegi nag ginnaaw lii ñaareelu njàngat suñu lëkkaale xadis bi ak suñu bunt bi nga xam ne moom lañ nekk dañ naan la xadis bi euh, suñu bunt bi di wax ngëneelu salaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam mooy rëy na parce que yonent bi alayhi salaatu wa salaam quand même xamal ñu ne amul kenn ku koy nuyu boo ñëw boo ne allahumma salli ala muhammadin wala allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammad wala moo mën a waxee formule salaatu ala nabi boo def nee na yàlla damay delloo sama ruux ma daal di lay fay allah loolu màgg na te te te ñaan la boro yeneen saa saa naan la assalaamu alayka yal na jàmm nekk ci yow eh, wallahi bu ñu xamoon loolu li mu li loolu buñ buñ buñ a am tuuti rek ci lan la wallahi jar na daw ba yàqu ngir am ko <laughs> waaw xoola saxaaba ba nga xam ne ndaw sa eh, soxnaay abul haytham ibnu Tayyihaan Maalik ibnu Tayyihaan radiyallahu anhu keroog bi nga xam ne ci la yonent way saa saab ànd ak ñaari sahabaam yi Abu Aba wa Umar radiyallahu anhuma daal di ñëw këram taxaw mu taxaw ci bunt bi yonent saa salaam di di di nuyoo ne assalaamu aleykum waaw daal di nuyoo ndaw si dégg ne xam ne kii yonent bi alay saa noppi waaw mu waxaat assalaamu aleykum kenn wuyuwul mu ne waat asalaamaaleykum kenn nuyuwul mu wane gannaaw di dem rek ndaw si daw femme bi daw rek daal di ñëw rek dab yore saa salaam ñu ko ngi woon mu ne ko ah damaa nuyoo ñetti yoon kenn fayul de moo tax ma dem mu ne ko dégg naa la waaye damaa bëggoon ngay gën a continuer rek di ñu ñaanal jàmm ñun suñu waa kër naan ñu asalaamaaleykum asalaamaaleykum yàlla yàlla way wax yow sa way ñi dëkkoon fii nekkoon fii Medina gii nii non baar ci yàlla gaa yooyu doo gis ñu mel ni ñooma ah. non non yow moom du toute façon mënoo gis ñu mel ni ñoom ci sopp rasul rabbil alamin amut la hawla wala quwwata illa billah alayhi salatu wassalam mooy loolu pour ngir xam yoneen saa salaam yow nga julli ci moom borom bi delloo ko ruuxam ngir mu fay la loolu loolu sawaay ban ngëneel moo ko féete kaw wallahi amul ndaa law kunna na'lam xam nañu dara waaw mooy inaaya googu ak yeneen tubaab yi saa saam ak la muy nekk barsax ak la nga xam ne géej yi ko borom bi di sóob ak yi nga xamante ne ca lay ne ci boromam nga nuyu ko ak noo man di toll ci ci échelle sociale bi ak noo man di toll ci échelle sociale bi nga nuyu ko borom bi loolu dafa màgg ci moom salaatu ala nabi day permettre yonent bi lay saa saa mu fay la te da lay fay waaw allahu akbar ndax yéppewoo gi nga xam ne loolu la ama doole salaatu ala nabi ca borom ba waaye ca yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay way yonent bi lay saa ko mu ñaanal lii te xamal nañu ci xadis bi ñu génnoon que te pas obligé ñëw ba Medina gii ngir mën di julli ci moom ak a sëlmal voilà ndax fa inna salaatakum tablughuni haythu kuntum waaw ndax seeni julli yi ngeen di julli ci man daf may jote fu ngeen man di nekk allah fu ngeen man di nekk julli ci yonent bi alayhi salaam boo ko defee julli jooju day koy jote boroom bi moo tàggat malaata moo xamante ne amul kenn kuy julli ci yonent bi alei saatu salaam lu dul ne dina ko jottali allahu akbar kon fadlu salaati ala nabi salawatu rabbi alayhi wallahi daal dinay màgg ngëneelam foor na waaw waaw li mu lamb ci ay faata jamaal jaami'i la la Bamba waxoon radiyallahu anhu waaw inna alladi hawat min al manaafi'i waaw li nga xam ne moom la lamboo ci ay njariñ moom salaatu ala nabi kenn mënu koo bind faata jamaal jam'ul jaami'i jam'al jaami'i mooy na aji dajale aji dajale ku man di doon bu ko manu ko allahu akbar léegi ginnaaw kon lëkkaale beeg suñu bunt bi ni mu leere kon nag yal nañu borom bi may suñu làmme ñi di tooy saa ne ci salaat wala nabi salawatullahi wa salaamu alayhi comme li mu waxoon Seydina Ubay ibn Ka'b dañ fettale ko fu woon fi radiyallahu idan ij'al laka salati kullaha fa kulliha daf mel dama ne woon kulliha ndax kullaha badal la et eh, ij'al laka salati complément d'objet direct kullaha nekk li nga xam ne mooy badal voilà kononte kon dinaa jël sama kii yëpp daal di la koy defal voilà yal nañu borom bi may ñu àgg foofu ànd ak teewlu waaw ànd ak teewlu ni nga xam ne noonu la ko borom bi gërëme ci ñun pas ñun ni ñu yaakaara ne lii mooy teewlu ndax ñun xamuñu dara borom bi moo xam waaw waaw wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun yàlla moo ki xam yéen xamu dara kon nag yal nañu yàlla moomu xam yal nañu may salaatu ala nabi bi nga xam ne moom la gërëm ci ñun alayhi salaatu wasalaam ni mu ko gërëme di ko di ñu ko digale amin léegi nag ginnaaw loolu euh, nga xam ne xadiis bi lii la kesee tax al imaamu Nawawi indi ko fi indi ko fi am na nag lu boroom xam-xam yi di lijjanti fi parce que xadiis bi boo seetloo yonent ma ne saa saam en tout cas teg su xadiis bi li mu wax ma min amul kenn ci yéen kenn yusallimu alayya ku may nuyu mooy kuy julli ci man illaa lul raddallahu borom bi dina ma delloo alayya ruuhi borom bi damay delloo sama ruux hatta arudda alayhi salaam ba ma koy faye nuyu gi ma nuyu waaw waaw ah, boo rombee yonent bi saa saa boo rombee ci xabru bi assalaamu alayka ya rasulallah waaw ya habiballah ak ni koy waxe alayka salatu wassalam jazakallahu xayru ma xayra jaza nabiyyan an ummati waaw après nga de boo boo waxee lool yonent bay sa sam fay waaw ah ñu bari de dégguma ñu ne dégg nañu ko waaye loolu mooy li am waaw ah jowul yow nga dégg ko xam ne lii moo ku yàlla te defal teraanga nag may na nga dégg yonent bay sa bi la fay waaw loolu teraanga la bu mu la defal waaye tamit tekkiwul ne ka mu may teraanga boobu moo gën keneen ki nga xam ne moom déggul loolu faut faire attention borom bi defal la ab jagle tekkiwul ne yaa gën ci lu ñu joyal déedéet waaw allahu akbar boo jullee ci moom yonent way saa saam waxoon na malaaka bi nanaan inna fulaan ibnu fulaan doo diw di doomu diw julli na ci yow waaw après mu daal du koy fay allahu akbar walillahi alhamdu wal minna borom bi daal moo xéewale ummata muhammadin billahi sallallahu alayhi wa sallam moo leen xéewale hmm? xéewal yu garaaw waaw xéewal yu màgg màgg màgg màgg màgg màgg allahu akbar waaw allahu akbar léegi bon ñu doon wax léegi borom xam-xam yi nag dañuy liggéenti mais yeneen xam nga texte bi da amul kenn ku may nuyu lu dul borom bi dina ma delloo sama ruux waa ñun yonent yi alayhi salaatu wassalaam yonent bi alayhi salaatu wassalaam euh, hadis biñ gisoon keroog bu Aws ibn Aws bi lu mu doon wax ah mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf ñun ñu ngi hadis mooy ñetti hadis yi bi romb hadis bi ñu génn bu Seydina Abu Hurayra quatre cent moo ci teg woon avant bu quatre cent bi mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf Aws ibn Aws radiyallahu anhu lu waxoon dana yeneen way saasaam nee na inna min afdali ayyaamikum yawma al-jumu'a fa aksiru alayya min as-salaati fiihi fa inna salaatakum ma'ruudatun alayya qaalu ya rasuulallah wa kayfa tu'radu salaatuna alayka wa qad anamt qaala yaquulu bal qaala inna allaha harrama ala al ardi ajsaad al anbiya dane yonent way saa saam nee seen bés bi gën ci seen bés yi mooy ajjuma bari leen lu ngeen ci julli ci man ndax seen julli yi dañ ma koy gaaral saxaaba yi ne ko ma yonent saa saam nan lañ lay gaarale suñu julli yi te fekk yow buñ la suulee suuf si yóbbu na la mu ne ko déet mu ne leen déet yàlla xaraamal na suuf muy jël yaramu anbiya yi waaye surtout lii taxaw kanamu borom bi delloo ma sama ruux xadiis bi mooy yonent ba suñu borom dane wala taxsabanna alladina qutilu fi sabilillahi amwaata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun bi paase ñu ngi koy fàttale bu leen yaakaar ñi nga xam ne ay martyrs lañu dañoo faatu ci toolu xare te yàlla tax te ni dañoo faatu déedéet ñu ngay dund fa seen borom mu leen di wërsëgal yonent yi alayhimu salaatu wassalaam yonent bay saa saam xamal ñu ne yonent yi dañuy dund ci seen bàmmeel waxoon nañ la ko bii weesu mu ne romb na Seydina Muusa ibn Imran ci al-Kasiibul Ahmar mu nekk ci bàmmeelam di julli waaw yonent bay saa saam xamal nañu ne yonent yi dañuy dund ci seen bàmmeel yi waa léegi bu nee fii hadis bi bu nee ku julli ci man wala ku ma nuyu borom bi damay delloo sama ruux waaw la ñuy delloo ruux kon kooku amu ko woon xanaa mooy ruux ga jógewoon na ci moom kon mbaadu kon mbir mi hadis bi kon li muy tekk mooy yonent bi sallallahu alayhi képp ku julli ci moom boo jullee ci moom yow dañ koy delloo ruuxam après bu jeexee mu moom mu fay la après ruux gi demaat keneen julliwaat ci moom ñu delloowaat ko ruux gi demaat keneen julli mu def noonu di def noonu bu dee ñu julleendoo ñu bari mu mu mu nuyoo leen ñu mu fayandoo leen lu mel noonu est-ce que la <laughs> parce que hatta lil gaaya waaw day wane ne mooy dëxal la ba ba ba ba dañ may delloo sama ruux la wax ba ni ma koy fay kon bu fayee ba pare xanaa ruux bi day demaat keneen daal di kii te tamit mooy ba kon ba ko nit kii nuyu ruuxam ne wul ak moom te nag li nga xamante ne mooy xadiis yi nga xam ne euh, day wane ne yonent yàlla yu saa saa dañuy dund ci seen bàmmeel yi waaw loolu moom at yi nuñ koy boole al imaamu Suyuti mu ne rahimahullah mu ne waqaa su'aalu lii borom awnul ma'bud al azim al abadi rahimahullah mu ngi koy indi mu ne waqaa rot na su'aalu laaj anil jam'i boole bayna hadha al hadith hadith bii nii ñu nekk ci Riyad bi wa bayna hadith al anbiya ahyaa'un wa fi quburihim yusalluun wa saa'irul ahadith ad-daalla fi hayaati al anbiya mu ne laaj jot na waa mais jóg na waaw nan lañuy boolee xadis bi ak xadis bi nga xam ne day wane ne xadis yii wane yu bari lañ kenn yonent yàlla mu saa saa dañuy dund seen bàmmeel du wax nañ la bee paase yonent saa saa nee na romb naa sëy naa Yunus muy talbiya mu war waruwaay di talbiya naan labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika laka labbayk waaw allahu akbar mu ne loolu kenn ñoom dañuy dund ci seen bàmmeel yi ak xadis bii ak yeneen xadiis yi nga xam ne day tegtale kër yonent yàlla saa saa ñoom ñu ngi dund tey julli ci seeni bàmmeel waa loolu nuñ koy boole. ndax kat fa inna zahir al awal li feeñ ci xadiis bi mooy liñ doon wax sànq bi ñu nekk nii day wane ne ruuxam dafa joge woon ci moom ci lenn ci waxtu yi te ku sa ruux jóge ci yow est ce que dundati nga waaw. al imaam as-Suyuuti rahimahullah mu ne wa allaftu fil jawaabi an zaalika ta'liifan sammaytuhu intibaahul azkiyaa bi hayaatil mu ne man dama cee taalif naa ci ab téere man. ngir tontu tontu bii boo xam ne maa ngi ko tuddee ah intibah mooy yee attirer attention al azkiya ñu ñu ñew xel yi bi xayaatil anbiya ci li nga xamante ne mooy dund gi nga xam ne moom la yonent yàlla mu saa saam di dund léegi mu ne wa xaasilu ma zakartu fii xamsata ashara wajhan aqwaha mu ne en résumé la ma fa tudd tudd naa fa quinze façons tontu ay wàll yu ñu mën a tontoo laaj boobu mu ne loolu ki ñu gën a dëgër nag mooy que ne yonent bay saa saa wax bi ne raddallahu ruuhi jumlatun haaliya wa qaa'idatul arabiyya anna jumlatal haaliya idhaa sadarat bi fi'li maadin qad quddirat fiihi qad fiihi qad ka qawlihi ta'aalaa aw jaa'uukum hasirat suduuruhum mu ne bon lii li bi ci gën a dëgër mooy que ne wax jim ne borom bi damay delloo sama ruux lool phrase la boo xam ne day wane état mu ne nag te li nga xamante ne mooy ci wàllu arab qaida arab ñoom li nga xam ne noonu la ñuy waxe loolu bu dee jumla boo xam ne dafa ñëw place taxaw place su xaal comme bu ma nee gis naa euh, muallim bi maashiya maashiyan xaal la waaw léeg-léeg jumla bi day ñëw rek yor loo xam ne état bi lay wane état nit ka wala état mbir ma bu dee daa jóge tukkee ci fi'lu madin verbe boo xam ne dafa passé la euh, dañ koy nattale mooy dañuy nattale Euh, loolu nga dégg noonu mu ne comme li borom bi wax ne aw jaawukum xasira suduruhum voilà muy wax ci euh, euh, laaya boobee bi mu naan ca kii la nekkoon nu mu tudd waay suratu nisaa yi mooy bi naan alladina yasiluna non illa alladina yasiluuna ila qawmin baynakum wa baynahum mithaq aw jaa'uukum hasirat suduuruhum an yuqaatiluukum aw yuqaatiluu qawmahum walaw shaa'a allahu lasallatahum alaykum falaqaataluukum fa in i'tazaluukum falam yuqaatiluukum wa alqaw ilaykum assalama famaa ja'ala allahu lakum alayhim sabiila voilà muy wax booy euh, ñi nga xamante ne parce que da ko tàmbalee ci kaw waddu law takfuruna mooy euh, naafiq yi lay wax waaw waaw ah, ba borom bi doon wax fama lakum fil munafiqina fi'atayn wallahu arkasahum bima kasabu waaw mooy waddu ñoom dañu bëggoon law takfuruna aka ah, ñoo xemmeemoon ngeen nekk ay yéefér kama kafaru comme ñoom niñ nekk ay yéefér fa takunu sawa a ngeen yem waaw borom bi nag ne fala tattaxidu minhum awliya bu leen leen jàpp ay ay ci ñoom naafiq yi bu leen leen jàpp bu ne bu ne bul jàpp ci ñoom de min bi bayaani la mooy ñoom ci boppam bu leen leen jàpp ay alliés hatta yuhaajiru ba ni ñuy gàddaaye waaw fii sabilillah ci yoonu yàlla bàyyi mbon gi ñu nekk génn dox ci yoonu yàlla ngir daal di ci nekk ci yoonu yàlla fa in tawallaw fa xuduhum aqtuluhum haythu wajadtumuhum wane gannaaw jàpp leen leen faat leen leen fu ngeen leen mën a fekk wala tattaxidu bu leen jàpp minu waliya wala nasira bu leen jàpp benn li nga xamante ne mooy ay parando waaye koo xamante ne euh, ci moom ngay utee euh, li nga xam ne mooy ndigal mu ne nag ba mu des ñi nga xam ne illaa alladina yasiluna ila qawmin baynakum wa baynahum mithaq ñoo xamante ne nii ba mu des ñoo xam ne bon dañoo bëgg a jotewu mais foog ñu jaar yéen fi ngeen nekk ngeen am ci ñoom mais mise mais man a jot ci ñoom waaye sauf que dem daa am fu ñu war a traverser dañoo leen a war a romb dem ci ñoo xam ne yéen nag ñoom da ngeen am pacte bu boobaa nag déet voilà loolu lay wax quoi aw jaa'ukum wala ñu dikkal leen hasirat suduruhum voilà fekk gaa yooyu mooy naafiq yooyu voilà euh, nga xamante ne nii euh, ni ñu mel euh, mooy seeni seeni seeni jaar jaar ak seeni melu loolu leer na te nekk na loo xam ne lu siiw la léegi nag loolu loolu noonu lay wax ne euh, moom euh, nu mu tudd euh, moom borom bi tabaaraka wa taala ñooñu lay wax ne aw jaawum léegi mooy li li li kii soxla al imaam al al as-Suyuti rahimahullah mooy li nga xam ne moom la conjugué au passé illa alladhina yasiluna ila qawmin ah léegi booy ngir ngir tamit nekk seen ali euh, seen jiwaar ñu nekk seen jiwaar wala am ci ñoom ñoo xamante ne euh, da ngeen am ak pàcc ak ñoom mu ne ñooñ nag kon bu leen leen faat waaw waaw bu ngeen amee ñoo xam ne dañoo am ak da am ak ñoom pàcc ñi nga xam ne ñoom amoo ñoo ñoom ak ñoom pàcc ñu bëgg a dem ci ñoom bu leen leen faat voilà ndax ñoom ñu ngi ci ànd ak ñële loolu bon moom la ñu mel na ñoom mujaahid ji wax léegi nag aw xasirat bi euh, ñoom ñu ne aw xasirat wala aw xasirat foofu la al imaamu euh, mooy seen mu xat seen xol waaw suduruhum waaw loolu nag la naan ah que ne loolu aw passé lañ ko lañ ko lañ ko firi lañu ko lañu ko lañu ko indi fii ci ci eh, kii bi kon loolu xaal jumla xaal yàlla mooy foo jaar daa am lu ñuy taqdir lu ñuy nattale ci wax ji loolu nag li mu ci bëgg a wax moom al imaamu Suyuti yi nañ ko déglu bu continuer euh, mu ne loolu euh, mu ne ay waqat xasirat mu ne waqat jaakum xasiran mooy dañu leen dikkal fekk mu xat déedéet mooy fekkoon na dañoo ñi dina dikkal ba pare biñ leen dikkalee parce que wax ji loolu lay jur aw jaawkum wala ñu dikkal leen xasirat fekk bi ñu ñëwee léegi biñ ñëwee ci la seen xool xat déedéet mu ne déedéet niñ koy nattale mooy ay xat xasirat mooy fekk kon na avant ñuy ñëw la mu ne nag ci kaw noonu wa kada ha huna yuqaddaru qad wal jumlatu al maadiya saabiqa ala salaam al waaqi' min kulli ahad wa hatta laysa li taalib laysat li taalili bal li mujarrad al atf bi maanaa waaw waaw léegi mu ne kon lii lan la bëgg a wax dane la yonent bi alay saa saa bu la nee bu la nee amul kenn ku may nuyu ku dul ne borom bi dina ma delloo sama ruux hatta boobu tekkiwul ne mooy yow ba nga ko nuyoo la ko borom bi di jox ruuxam mooy fekkoon na xadd fekkoon na moom mu ngi woon ak ruuxam ndax dañuy dund saa su ne ñoom yonent alayhi salaatu wassalaam voilà loolu la la bëgg wax ne la hatta bi tekkiwul fii raaya que ne waaw hatta mooy wala boog ba raaya day nekk. Euh, raddallahu alayhi hatta mooy ba mi nga xam ne laa koy pay mooy da koy dama koy euh, delloo ngir ma fay waaye loolu la ne nag boobu tekki mooy fekkoon na ah waqad mooy hatta radd arudda alayhi waaw ma mu ne radd boobu nag mooy fekkoon na mu nekk loo xamante ne xam nga radd lan lañ ko kii radda raddallahu au passé mais daa fekkoon ne fekkoon na mu defoon ko bu yàgg ndax mu ngi doon dund saa su ne lay wax ne loolu lañ koy euh, euh, euh, taqdiire wallahu taala alam moo tax mu ne kon maanaa xadis bi la ma min ahadin yusallimu alayhi illa waqad illa qad radda allah alayhi ruuhi qabla dhalika wa aruddu alayhi voilà mu ne maanaa bi lii la mooy amul kenn ku may nuyu loolu ne fekkoon na yàlla joxoon na ma sama maa ngi dund sama bàmmeel waaw ba ma fay ko waaw mu ne wa innama jaa al ishkal min anna jumlata raddallahu alayya ruuhi bi maanaa xaal aw istiqbal mu ne fi problème bii dikkee ak euh, jax ak li nga xam ne mooy ishkal bi problème bi mooy nit ki bu dee daa jàppee raddallahu alayya ruuhi ba nga koo jàppee xaal mooy jumla xaaliya la booko ko jàppee noonu foofu day am problème voilà wala mu nekk loo xam ne loo xam ne luy ñëw ci kanam la parce que loolu booy boo nee day julli ba pare mu door maa fay boo ko jeg déggee noonu mooy day wuteeg li nga xam ne moom lañu ñu xam euh, ci charia que ne malaaka yi yonent yi alayhi salaam dañuy dund waaw kon nag mu ne euh, mu ne na wa zanna anna hatta ta'lilahu wala yasih kullu dhalik mu ne bu ko defee hatta bi moo tax ñu delloo ko moom yonent bi alayhi salaam ruuxam mooy non julli ji moo tax ñu delloo ko ruuxam ndax buñ ko ko dell mooy waa ji day julli julli jooju mooy tax ñu jox ko ruuxam mu ne loolu nag boo ko déggee noonu mooy da ngay juuñ wala yasihu kullu dhalik waaw waaw mu ne wa bi hadha alladhi qaddarnahu irtafa'a al-ishkal min asli mu ne ci lii nag nga xam ne moom lañ nattale ci wax ji ci la euh, problème bu mën a am ci hadis bi di yëkkatiku mu ne wa yu'ayyiduhu te lu koy dëgëral lii min haythu al-ma'na ci wàllu maanaa anna ar-radda law akhadha bi ma'na hal aw istiqbal lazima takarruruhu 'inda takarruri al-muslimin wa takarrur rad yastalzimu takarrur mufaaraqa mu ne lool ci wàllu maanaa rek liy dëgëral lii ma euh, def nii imaamu Suyuuti mooy ci wàllu maanaa ke delloo nuyoo bu doon dañ koo jàppe noonu que ne jumla xaaliya la mooy état lay ki mooy te tamit mooy c'est dans le futur mooy ci li kanam la mooy kii il faut dit ki nuyu ba pare ñu doola delloo yonent bay saa saa ruuxam comme ni nekk ci zaahiru hadis bi nii boo koy xool loolu day wane ne kon yonent mooy li ñu doon wax bu njëkk bi sànq bi ñuy poser question bi questionnement bi ku julli ci moom ruux gi dañ ko koy delloo mu fay après bu kenn julliwul ñu mu deñaat après ñu delloo delloowaat ko muy muy loolu mu ne loolu lay loolu loolu kon lay mujj nekk te alors que ci loolu euh, <laughs> après bon am na yeneen yoo xam ne min mu naan te loolu nekk na wa takarrur mufaaraqa lu bari lu ruux gi jóge ci yaramam moom alayhi salatu saa mu tedd bi loolu yalzamu yi mahzurat da ci taqoo ak li nga xam ne yu ñu yu yu yu yu manu nekk la yoo xam ne ay yu euh, ñuy moytu la yu baaxul quoi loo xam day metti te loolu euh, min ha ta'allumul jasad bokk na ci euh, mettitu koor al jasadu al jasadu sharif yaramam bu tedd bi ci la bari li ruux bi génn ku ñëwaat saa su kenn kiiwee mu ne même sax bu dee ne danga ne loolu du ci am yàlla lan moo tax loolu metti ci di ci am du metti du ci am <laughs> mu ne waaye leneen lu koy wane même bu dee metti bi amu ci muxaalafatu sa'irun nas min ash-shuhada wute gi nga xam ne kon bu boobaa dañoo bëgg a wax xaalu yonent bay saa saa dafa wuteeg ñi nga xam ne ñoo ko gën a féete suuf yëpp te lañ am ci moom lañ ko jële muy martyr yi comme niñ la ko waxe woon sàng kene ñoom borom bi nee na dañuy dund yonent bi alei salaatu salaam seen sang mi nga xam ne ci moom lañ jële liñ am lépp ak yonent yi alei salaatu salaam ñoom nag ñoom ñuy faatu ko ah <laughs> lii wutewul ak moom ok <laughs> léegi nag mu ngi noon wa ghayruhum in lam yasbut iz lam yasbut li ahadihim law mufaaraqatu ruuhi wa awdi bil barzakh wa sallallahu alayhi wa sallam awla bil istimrar alladhi wa ala rutba voilà mu ne amul kenn ci shuhada yi ko am ne dañ naan la moom saxul que ne ruuxam day génn ko di ñëwaat di ru génn ko génn ñëwaat alors que ren tubaab saa saa kaw ñoo ñëpp loolu nan la mën a amee loolu kon nag loolu. mu ne wa minha ta bokk na lii dëgëral sama kii que lii bu ñu jàppee hadis bi nii ci kaw nii mooy tekki ko muutaamoo yem ci noonu mooy muxaalafatul qur'aan iz dalla annahu laysa illaa mawtataani wa hayataan day wuteeg alquran li nga xam ne day wane ne ñaari faatu ñoo am ah ak ñii nga xam ne ñaari dee alors que bu dee képp ku julli ak ñii julli yore tray sa saab nga xam ne àddina bi du dañ koy julli ci moom waaw saabuñ buñ jullee mu ñëw loolu leen na kese la mooy day wane ne yonent bay saa saa dafa yittewoo salaatu ala nabi boroom fa boroom ba mais ak dundam moom am na bu yàgg wallahu taala